أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد fa yaqulu al-imaamu al-haafidu Abu Zakariyaa Yahyaa ibnu Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shaafi'i rahimahu Allahu ta'aalaa fii kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa sab'iin ba'dal mi'atayn wa 'an ibni Umar radiyallahu anhumaa anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa 'anin najsh muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz mi ñëwaat ak ñun fi ñu yewoon ci suñu buntu bi muy bunt bi nga xamante ne nii muy deux cent soixante-seize mu naan baabu nahyi anil ghish wal xidaa bunt bi wax xaraamal gu ñu xaraamal tere gu ñu aaye tricher ak tromperie naxaate waaw xadis bi mu jëwoon gis moo doon xadis mille cinq cent quatre-vingt mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala laa tanaajashuu tey nag walillahi alhamdu wal minna ñu war a continuer xadis bu niroog boobu waxoon nañ ci xadis boobu ne romboon na rombati waxoon nañ li nga xam ne mooy bakkaaru ki nga xam ne mooy def loolu waaw léegi mu des nag fii imaam indi beneen xadis na boo xam ne ci la ñuy digg nag côté fiqh bi mooy waa léegi comme niñ ko waxoon bii weesu mais waa ji nga xam ne dañ koo nax ci loolu waa ji doon yokkulu prix bi rek moo xam moom kese la wala da cee dëppoo ak jaaykat bi da ko combiner ak moom wala jaaykat bi ci boppam la moo ñëw waatal gaay ne liñ moom prix bi mu jënd lii ëpp na loolu li ngeen ko ci nar a fay bu ko defee gaay fay lu ëpp am ñu ne loolu it ci najis la bi xeetu najis la léegi nag loolu li ngeen ko gis ci xadiis bi insha allah muy xadiis mille cinq cent quatre-vingt-un mu ne wa bi ibn Umar mu ngi jële ci doomu Umar ji radiyallahu anhu bi Abdallah ibnu Umar yàlla na boroom bi gërëm leen anna rasulallah kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam naha an an-najsh an-najsh du najash najsh muttafaqun alayhi waaw mu ne yonent bi alayhi salaam de tere na aaya na an-najsh mooy loolu di yokku ci prix marchandise mi loo xam ne yow jëndoo da ngaa keneen fay lu gën a cher waaye dina ñëw ci yeneen prix yi nga xam ne wax nañ la ko sànq tënkal la ko ñett yi nga xam ne boroom xam-xam yi dañ ne loolu lépp la am ñenn ci ñoom ñu ci dugal yooyu. moo xam daa moom kese moo ko def wala dafa bi ak waa yi jaaykat bi wala jaaykat bi moom kese mu ñëw ne gaa yi euh, lim ko am ëpp na loolu mu ne xadiis ba muttafaqun alayhi al imaamul Buxaari waaye na ko noon taalibe mbal imaamu muslim abul xuseyn ñoo ko bokk solo léegi laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar ko solo ñu ne déedéet seen imaamu malik rahimahullah solo woon lu jiitu ci kitaabul buyu' ma yunha anhu min al musaawama wal mubaaya'a ko foofu ci muwatta waaye al imaamu ahmad indi na ko moom tamit ñaari bërëb Euh, naka noonu al imaamu an-Nasaa'i solo na ko ak Ibnu Maaja al-Qazwiini rahmatullahi alal jamii' al imaamu al-Buxaari rahimahullah indi na ko ci kitaabul buyuu' baabu najsh ak kitaabul xiyal baabu maa yukrahu min at-tanaajush buñ gisee kitaabul buyuu' baabu najsh ko al-imaam al-Buxaari mu ne haddasanaa Abdullahi ibnu Maslama Abdullahi ibnu Maslama mu ne nettali nañu ko sëriñ gëj nañ ko gis laa hawla yàgg na muy Abdullahi ibnu Maslama ibnu Abu Abdirrahmaan al-Madani moom la imaam Maalik dañ ne mu ngi ñëw mu ne mu ngi ñëw <laughs> ñu ne waa jege mu ne quumu ilaa xayri ahlil ard jóg leen waaw ñu gàttalu ki nga xamante ne moo gën ci waa ci ñuy dox ci kaw suuf te taalibeem la woon moom nii nga xamante ne mooy euh, euh, Abdallah ibn Maslama ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'atan génn àddina la 220 rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddasanaa Maalik mu jëlee ko ci sëriñam boobu defoon seede boobu ci moom Maalik ibn Anas imaamu daar al-hijra wax nañ la solo na ko ci Muwatta ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir ibn Amr ibn al-Haarith ibn Ghaymaan Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani imaamu daar Hijra àddina l'an fin quatre-vingt-treize début quatre-vingt-quatorze génn àddina l'an cent rahmatullahi alayhi an Naafi' mu jël ko ci sëriñam di Naafi' mawla Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab al-Qurashi Abu Abdillah an-Naysaburi al-asl ñenn ñi wax nee nañ Naysabur la ca <coughs> bilaadu Khurasan fala cosaano am ñu ne non non non moom maghribi la euh, moom min al maghribi moom maghribu maghribu euh, maghribi al asl la moom mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy cent cent seize rahmatullahi alayhi an ibn Umar moom Naafi' jëlu ko ci ibn Umar bi Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza al-Qurashi wa Abu Abdirrahman al-Adawi al-Makki al-Madani génn àddina la 73 am nañu ne la 74 wallahu ta'ala a'lam léegi radiyallahu anhu annahu qala naha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an-najsh voilà moom nii la ko indee kanta al-imam Muslim ci fii nii feneen fii noonu la naha an an-najsh anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam naha an an-najsh ci kitaabul xiyal pexe yi di teg pexe li nga xam ne moom la ñuy tere di ko xaraamal ci at-tanaajus mooy di ko defante léegi kanta imam Muslim Abul Husayn mu ngi ko indi moom fi nga xam ne rahimahullah kitaabul buyu' baabu tahrimi bay'i rajul ala bay'i akhihi mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettal nañu ci sëriñ bu mbokk Alqanabi bi ñu romb ñoom ñëpp taalibe imaam Maalik la woon loo gis ne tàllale ci imaamu Maalik la jaar mu ne haddathana Yahya ibn Yahya mu ne nettal nañu Yahya ibn Yahya di Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahmaan ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi al-Hanzali mawlaahum al-Minqari Abu Zakariya an-Naysaabuuri nekkoon uh, Rayhaanatu Naysaabuur nga xam ne mooy deux cent vingt-huit rahmatullahi alayhi sëriñ imaamul Buxaari yi la woon tamit mu ne qaraatu rahmatullahi alayhi naa mu ne jàng naa ala Maalik waxoon nañ la moom daa bokk ci ñi nga xam ne bu Maalik toogee taalibe yi di jàng hadiis ñi nga xam ne ñoo doon liir moom Yahya ibn Yahya mu ne liir na ci Maalik jàng na ci kanamu imaamu Maalik Muwatta muy imaamu Maalik mi ngi sànq an Naafi' di nga sànq an Ibn Umar radiyallahu anil jamii' anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nahaa anin najsh voilà an-Najshi la noor al-imaam al-Haafiz ibn Hajar rahimahullah mu ne bi muy bi muy bi muy bi muy bi muy saraal yi waaw bi muy saraal yi mu ne léegi pour takk Najshi nan lañ koy takk waaw nan lañ koy takk mu ne an-Najshu ta'rifuhu mu ne bi fathi nuuni mooy na wa sukuunil jiim ba'daha mu'jama noonu lay demee mooy da ngay fat nuun bi da nga koy fatxa maska kaw na jiim bi nga def ko sukun bi nga xam ne jiim bi nga xam ne daa am tomb ci suuf wa huwa mu ne lool fi lughati ci làkku arab tanfiru sayd mooy heurtal bi nga xam ne moom la nit ki di heurtal li nga xamante ne mooy rëbb mi wastisaaratihi min makaanati jële ko fa mu jóge puus ko dàq leen picc dem foo xamante ne ngir li yu saada te rëbbkat ba fa muy nekk mu jóge fii moo tax yeneen saa sa ne makka laa bu sayduha boo fekk ay picc yoo xam ne nga ne waa bon ay pigeon yu mel noonu bon makk dañuy tere ci rëbb waaye nga fexe dàq leen bañ génn ci xel bi ci xaram bi dem ci xel bi rek nga fekk am na fa benn waay boo xam ne rëbbkat la bu leen fay xaar biñ naawee agsi rek mën a leen tuj tuj tuj tuj mu wadd kay ngaan bi daal di fab loolu dafa xaram voilà mooy ërtal ngay ërtal waaw léegi picc yi wala rëbb mi loolu mooy am najis waaw ci arab loolu la ndax mu ne yuqaalu dañuy wax najashtu sayda an jufuhu bi dammil naj najshan mu ne mooy ërtal naa mooy fexe naa dàq leen ñu daw dajaloo foo xamante ne ngir foofu lañ leen di jàpp mu ne wa fi bu dee nag ci wàllu sharia amooy az-ziyaadatu fi thamani sil'a mooy yokk gi nga xam ne moom la waa ji di yokk waaw ci njëgu marchandise bi min man laa yuridu shiraaha li yaqa ghayruhu fiha koo xam ne moom benn amul benn man namm namm ba amul bëggul dara ci jënd marchandise bi soxlawu ko sax waaye nag daa bëgg pëtëxal benn waay beneen waay la bëgg mu fay lu gën a cher voilà mu ne suñu bi daalika dañ koo woyloon li am na naajisa ndax waa jiy liggéey lii di ko def yu siiru day day day day day yëkkati waaw day xemmeem loo ar rax ba xemmeem fi silati ndax bu defee lool ah waa ji ko naroon a jënd lu moins cher danaan ah lii kat am na valeur li tax jiw nii bëgg ko ni man mooy kon xaaral pare naa kon ngir yokk ngir am ko waaw loolu muy yëkkati xemmeem googu gën a waa ji jàpp ne kon affaire bi am na valeur te am na solo loolu moo tax ñu tudd ko loolu mu ne wa yaqamu daalika léegi nag ginnaaw bi mu la waxee ci wàllu euh, taarifun naj ci wàllu làkk waaye ci wàllu sharia nan lañ koy définir mu ne nag wa yaqoo zalika te lu yëpp waxoon nañ ko sànq bi ñuy tàmbali tënkaloon nañ ne ko ñetti wax yi am nan lay demee mu ne te loolu dina rot <coughs> bi ghayri ilmi al man na am aji jaay gi yëgu ko man na ko bañ a xam monsieur X daa toog di jaay ay marché bi yëpp monsieur Y ñëw di jënd monsieur Z bi doo gën le gis monsieur Y bëgg a jënd mbir yi moom mu ne moom itam dafoo bëgg monsieur X ne non monsieur Y ne man mën naa ci dix mille monsieur Y mais ñëw ne moom mën naa ci quinze mille monsieur Y xam ne ah affaire bi kon lii day wane ne affaire ba am na solo mu ne vingt mille waa ji nag man nag mën naa ci vingt cinq mille ñuy def loolu alors que loolu mooy jaaykat bi yëgu fee la jógee moom daa ñëw xamul sax li xew pour moom waa ji léegi que mujjee fay muy monsieur Y wala monsieur Z mu daal di koy jaay alors que monsieur Y Z bëggul daa bëggoon rek waa ji fay lu cher mu ne soit cas yi moo ma nekk ci naj soit ak naj <coughs> mooy mën na nekk waa ji yëgu ko waaw wa yaqumu dhalika bi ghayri ilmi al bu boobaa nag bu dee jaaykat bi yëgu ko fa yaxtassu bi daalika naaj ki nga xam ne mooy def loolu moom la bàkkaar bi di jagoo mooy am bàkkaar waaye wa yaqa'u daalika bi muwaata'ati al-baa'i fa yashtarikaani fil ithm léeg-léeg nag ma jaaykat bi mooy ut benn waay di ko sawaay loolu da ngay jóge ne le quoi waaw parce que affaire yi sawaay sinon léegi ni ñuy def boo gisee kenn ñëw di waxaala yow jógeel ne nga ne yow itam même marchandise bi da nga koo soxla. waaw man nag damay wane ne benn kese fi des voilà léegi nag bu ko defee yow bu bàyyi ko déglu ko ba mu wax benn prix bu ko defee ngay yokk di def noonu ngir après dinaa am lu ma la defal quoi mu ne loolu nag bu dee loolu la ñoo ci dëppoo ñoom ñaar ñépp ñooy bokk li nga xamante ne ñooy dëppoo bokk li nga xam ne mooy bàkkaar bi mu ne nag beneen kaa am na waqad yaxtassu bihi al-baa'i' waaye man na jagoo uniquement ki nga xam ne mooy jaaykat loolu nu muy demee jaaykat bi kese mu ne la waaw man kenn ki nga xam ne yuxbiru moom day xabaare bi annahu ishtara sil'ata ishtara sil'atan bi akthara mimma ishtaraha bihi li yaghurra ghayrahu bi dhalika voilà mu ne mooy lan loo xam ne lenn ci boroom xam-xam ñoo ne lii ci la rahmatullah alayhi ne najëf mën nañ ko mu nekk jaaykat bi mooy day xabaare ki nga xam ne moo bëgg a jënd bi ne ko man jënd naa ko lépp lii quoi nga mën a rafay nag ngir nag nax waaw waaw ngir nax waa ji pëtëxal ko keneen ku dul moom muy moom waaw kay kon bu boobaa hein euh, <laughs> waaw kon loolu tamit mu ne loolu ci la waaw ngir nax ci keneen quoi bu waa ji manul bu keneen déggee loolu man cee pëtëx voilà kon nag mu ngi noonee lii mooy ci côté woowu léegi nag abdoulah mu des. waaw léegi lan mooy lan mooy atteem da ngay xam ne lenn ci boroom xam mooy ndax dafa xaram loolu ñëpp xam ne ka ko def def na lu xaram léegi nag est-ce que njaay mi fasu na di foofu la wax ji nekk foofu la wax ji nekk ñu ne la dafa am ku mel ni Omar ibn Abdul Aziz al xalifa Seydina Omar ibn Abdul Aziz mi ne woon mi ñuy wax cinquième xalifa al umawi moom yëgle woon na ci jamonoom benn waay boo xam ne daa ñëwoon ku ko doon liggéeyal ba mu defee lu mel noonu dafa yebal waaw comme ni ko maamal xaas na xajar tuddee ne fa baasa munaadiyan yunaadi innal bay'a mardud waaja defoon naje benn ku ko doon liggéeyal dafa woote yëgle ne njaay moomu dañ koy delloo loolu mooy lan selon moom mooy waxtu njëkk bi lañ lay wax mooy ne njaay moomu baaxul day yàqu baatil ndax bu boobaa an nahyu yaqtadi al fasad mooy tere yeneen saa salaam tere an nahyu al al al al naj day tax képp ko def yow la nga sa waroon a jariñoo day yàqu mooy njaay moom baaxul dañ koy fecci yàqu na te loolu noonu ku mel ni ki nga xam ne jëli nañ la riwaay la bu jële ci imaamu Maalik comme ni ko al imaamu Ibnul Munzir wax voilà mu ne loolu wa huwa qawlu ahli zaahir wa riwaayatun an Maalik mu ne te lii mooy zahir yooyu ñoom ñoo am ñu xasm ak seen mbokk yi moom la ñu wax ne lii moom képp ku ko def mooy njaay moom baaxul. te nee na lu ñu so soloo la tamit wax la buñ jëlee ci imaamu Maalik ibn Anas imaamu daaril hijra mu ne wa huwa al-mashhuur 'inda al-Hanaabila te mooy li nga xam ne mooy li siiw tamit ci njiiru Hanbali yi ndax lii dangay xam ne masala euh, usuul yi la mooy bu sariya tere benn mbir hal an-nahyu yaqtadi Euh, euh, fasaadal manhi anhu am la loolu ab règle la boo xam ne boo ko xamee li ëpp en général Hanaabila yi ak tamit lenn ci Maliki yi dañuy ànd ne loolu day xaram mooy bu neen mooy est-ce bu teree dara léegi ku def loolu ñu tere est-ce que loolu day waral ne lan résultat yi ñu ci waroon am day yàqu Hanaabila yi ne ah tey li gën a siiw ci ñoom ak lenn ci Maliki yi ne loolu day yàqu ak ahlu zaahir en général ñoom la ñuy àndal waaw ne loolu day yàqu voilà moo tax fii mu ne bés bu sharia tere sàcc nga sàccub satala ba pare di ci jàpp ñoom dañ naan la yow wala loo xamante ne ni wala nga sàccub ndox di ci jàpp dañ naan la yow sa jàpp baaxul waaw yaa ngi comprendre alors que ñeneen ñi dañ ne doon def na lu xaram ba mu sàccee waaye nag jàppam baax na waaw xisalaa daalika mooy fii nii lool kese léegi ñoom kon loolu lañ wax ne loolu du baax waaye nag mu am deuxième wax bi mooy wax xanafiya yi moo tax imaam Ibnul Munzir mu ne nag waaye wal mashhuur ah li nga xamante ne nii euh, waaye waaye xanaa bi la ñoom dañ ne bu dee ne mooy il faut bu li tax njaay mi du yàqu day yàqu mooy bu dee ne waa ji daf koo commerçant bi jaaykat bi dafa dëppoog waa ji wala moom moo ko def comme liñ la wax sànq ne xabaare ne moom fay nañ ko ci lu ëpp ngir pëtëxal benn waay mu fay lu boobaa ñaar yooyu yëpp di yàqu day bu dee ne waa ji yoonam newu ci yëgu ko jaaykat bi comme misaal bi ñu la njëkk a wax dafa toog monsieur X di jaay waaw monsieur Y du jóge ne bëgg jënd monsieur Z di jóge fee di ko nax na di yokkulu alors que monsieur X mii jaay xamu ci dara boobu waxuñ kaa boobu voilà kon loolu leer na léegi nag imam nul munzir mu ne waaye nag li gën a siiw léegi beneen wax bi lañ wax nii ñii euh, de toute façon ñoom seen i tegtal bala ñuy jàll mooy lii leer na mooy dañ ne nax nabi sallallahu alayhi wasallam ani naj jeex na yeneen sallallahu alayhi wasallam moo tere lii ba pare al imam ibn abi awfa imamul Bukhari te moom daa jeng ci loolu tamit wax kii buñ defee ci kitaabul buñu waaw ne baabu naj buntu am naj wa man qaala laa yajuuzu zaalikal bay ak ñi nga xam ne ñoo ne njaay mu mel ni jaaduwul muy am mu indi li mu tudd tarjama bi lii la bunt bi wa qaala ibn abi awfa mu ne saxaaba boobu abdallah ibn abi awfa nee na an naagisu kiy def loolu bi ërtal nit ñi ci njaay moo xam ne dugg ci dara ngir pëtëxal nit a kiilu riban xaa'in lekkatu riba la ab trompekat la ab woraatekat la voilà imaamul Buxaari nag teg ne wa huwa xidaa'un baatilun laa yi moo tax wax jooju da ngay xam ne waxu ibn abi awfa la imaam al-Haafiz ibn euh, Hajar bi muy saraalool lan nag wax jii e bul jàpp ne waxu imaam ibn aw bi aw faala de déedéet loolu kii moo ko wax imaam al Buxaari moo ko wax voilà <laughs> waaw moom moo ko wax waaw mu ne wa huwa xidaa'un baatilun laa yahillu huwa min tafaqquhi al-musannif wa laysa min tatimmati kalaam ibn abi awfa voilà mu ne loolu nag waxu imaamul Buxaari ne taalif téere bi la moo ko wax waaye bokkul ne loolu mooy àggale waxu imaam ibn abi awfa radiyallahu anhum kon loolu imaamul Buxaari yi ko gis ne moom daa jeng ci loolu que ne lii moom baaxul voilà ndax woo woo ndax koy def loolu xidaawu naxaate la baatilu goo xam ne neen la laa yaxilu daganul ci benn anam mu ne teg ci ne xaal yëpp bi qaala nabiyu sallallahu fi naar wa man amila amalan ne tamit du baax te mooy waxu ñu njëkk ñi mooy yonent wa fi naar waaw waa tromperie safara la jëm te loolu mooy saaxibul xadi'a ka nga xam ne mooy def ak naxaate kooku safara la jëm kon loolu mën la baax ba pare yeneen saa san tekki na wa man amila te képp ku jëf amalan ak jëf laysa alayhi amruna amoo ji suñu dugal fa huwa radd def na la ko delloo xam nga loolu xadiis la boo xam ne gisoon nañ ko fii muy xadiis Sayyidatu Aysa ci Riyaad bi voilà ñoom imaamul Buxaari yi ñoom moom solo nañ ko rahmatullah alayhi kanta al xadiatu fi naar ñu ngi ko doon tudd bi wees imaamul xaafis na xajar mu ne loolu solo nañ ko ci alkaamil ibn adi ci xadiisu qays ibn sa'd ibn ubaada bi naan lawla anni fàttaliku lii waxoon nañ ko jotaay bii ñu génn sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul al makru wal xadiatu fi naar la kuntu min amkari nnaas mu ne tey budul woon ne damaa dégg yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ak pexe te di pexe ak naxaate safara la jëm mooy ña koy def la kuntu kononte kon man dinaa bokk ñu dàq tërali plan ak te di pexe voilà waaye nag ah yow saa sam nee koy def ak loolu safara la jëm mu ne loolu isnaadam càllalem la ba'sa a amul problème mu ne wa axrajahu Tabaraani al imaam Abul Qaasim at-Tabaraani soloo na ko fi Saxiir ci al Mu'jam as-Saxiir ci xadiis Ibn Mas'ud wal Xaakim ak imaam al Xaakim soloo na ko tamit ci al Mustadrak mu ne loolu nag ci moom Xaakim Anas Isxaaq ibn Raahawayh solo na ko ci musnadam ci hadiis Seydina Abu Hurayra mu ne nag wa fii isnaadi kullin minhumaa maqaal ci càllale képp kenn ci kuy wax alxadiatu wala yooyu fi am na wax waaye laakin waaye majmuuha boo boo leen dajalee nag ah, yadullu ala anna lil matni asla day tegtal ne mooy kàddu gi mooy li texte bi wax li hadiis bi wax am na cosaan mu ne te loolu rawaahu te solo na ko Ibnul Mubaarak ne Abdallah ibnul Mubaarak al-Hanzali al-Marwazi ci téereem al-Birr was-Sila jëlee ko ca xaw mu jëlee ko anil Hasan loo xam ne ibn Yasaar loo xam ne da koo balaaxiyaat la mooy dana jote na ma anna Rasuulullah sallallahu alayhi wasallam mu wax lu mel ni al-xadi'atu fi naar kon lii lépp mooy seeni tegtal ñoom ne loolu kon man dafa wax saa waay riwaay biñ jëlee ci Imaam Maalik waxu zaahir yooyu. xanaa bi lay li ëpp ci ñoom ak waxu li imaamul Buxaari jéng ak waxu imam parce que moom dane <laughs> an naajisu aakilu riba xaayil voilà kii def loolu moom aakilu riba lekkat riba la voilà te loolu imaamul Buxaari indi na ko ci ash-shahaadaat xadiis boobu waaw ci xadis bi nga xam ne fa lay indi baabu qawlillahi ta'ala innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ñi nga xam ne ñoom ñooy jënd pacte yàlla yi ak seen ngiñ yi ak seen ñii joxe di ko jënd lu néew waaw gëñal waaji waxal waaji gëmloo ko ne yow lii la alors que dara amu ci waaw léegi nag imaam na aw faana teg ci ne eh, an naajishu akulu riban xaa'in voilà kooku ki nga xam ne mooy def naga lekkatu riba la trompekat la naxaatekat la kon loolu lu am am solo la quoi voilà te loolu nee na ku mel ni eh, ñeneen solo nañ ko al imaam Ibn Abi Shayba Sa'id ibn Mansur ñoom ñëpp solo nañ ko yoo xamante ne nii solo nañ ko al imaam at-Tabarani rahmatullahi alayhim jële ko ci Abdallah ibn Abi Awfa loo xamante ne nii moom foofu mal'unun la wax loo xam ne dafa yëkkati ko ci yeneen saa salaam ne lekkkatu naxaatekat bi lekkkatu riba bi kooku euh, daa koo xam ne trompekat la an najis lekkkatu moom dana mal'unun waaw ne yeneen saa ko wax kon loolu euh, day wane ne euh, loolu moom daa jàpp ne loolu dafa xaram waaw non seulement dafa xaraam ñëpp d'accord nañ ne loolu jëf yu xaraam la nit ki dina ci am bàkkaar mais day yàqu mbir mi day yàqu voilà mbir mi day yàqu jeex na waaw jeex na la waaw waaw kay <laughs> mu ngi noonee waaw wal iyaadu wallahi billah waaw eh, eh, eh, léegi mu def mu def ñeneen ñi muy xanafiya yi li ëpp ci Maliki yi dina siiw seen mbir ak Shafi'i yi ñoom dañu ne non xaar leen non non affaire bi waa ji def na lu xaram am na bàkkaar waaye nag an lu an yu tere boobu du laa yaqtari fasaad al-manhiyya waaw mooy ci luñ doxal quoi parce que dafa am yoo xamante ne nii euh, bon masala boobu defe nañ ko mooy euh, par exemple am na koo xam ne sii lool day demee noonu comme buñ la teree jaay sàngara manoo ne man bon comme que dañoo tere naha nabi sallallahu alayhi wasallam an samanil kalbi ak sàngara wala yooyu ñuy jaay sàngara rëbb ko koy jaay yow manoo ne man nag bu ma ko jaayee ñoom dañ naan la wax boobu parce que yow en li nga jaay ci boppam lañ xaraamal ko ko jaay alors que kii najas seetul différence bu dee loolu jëmmi mbir mi lañ xaraamal ko ko jaay bu boobaa day yàq mais bu dee ne dañ koo xaraamal parce que mooy façon bañ ko jaayee dañ ko defe mbir moomu du lu xaram waaye façon ba comme si waa ji après lay jaay est ce que dañoo xaraamal ku jaay la doon déedéet waaye li ñu xaraamal mooy moom le fait que mu ñëw di ci yokku combine wala commerçant bi combine ak kenn koo xam ne na après ñoo am lu mu ko jox ngir muy yokk ngir pëtëxal waa ji mooy façon bi ñu ko defe loo xaram waaye du jaay rajoo xaram bu boobaa yu mel loolu lañ la nga waaw tey wala lu jegeen moom ñu ne la bu dee yooyu la du mbir mi ci boppam lañ xaraamal ko ko jaay comme sàngal bu boobaa jaay moomu day baax mais nag waa def na bàkkaar loolu la jumhuur wax moom mun al xanafiyati ak li nga xam ne mooy li gën a siiw ci li nga xamante ne mooy ngiiru maalikee yi ak li nga xamante ne mooy waxu Shaafi'i yi rahmatullahi ala al jami léegi nag parce que moo tax imaamul euh, Shaafi'i al imaam al Bayhaqi ne an najasu bon ginnaaw bi nga xam ne imaamu Shaafi'i ci la leeralal mooy an najsh bo an yahdura ar-rajulu as-sil'a tubaa'u fa yu'tiya biha ash-shay'a wa huwa laa yuriidu shiraa'aha li yaqtadiya bihi as-suwaam wa yu'tawna biha akthara mimmaa kaanuu yu'tawna law lam yasma'uu sawmahu faman najasha fa huwa 'aasin bin-najsh in kaana 'aaliman bin-nahy wal bay'u jaa'iz laa yufsiduhu ma'siyatu rajulin najasa alayhi waaw noonu la ko imaamul euh, kii euh, al-Bayhaqi daal di solo indi ko waxu imaamu Shafi'i bi ci al-Ma'rifa ne imaamu Shafi'i ginnaaw bi mu leeralee mooy najas mooy benn tekki bi nga xam ne moo gën a siiw waa ji day teew fekk jaay ab marchandise bu ñuy jaay mu joxe ci loo xamante ne nii moom bëggu ko de di yokk mbir yi ngir ñi nga xam ne ñooy waxaale def ni moom yokk. waaw ñoo xam ne lañ ko naroon lu jënd gënoon naa tuuti moom bu ñu ko dégg woon mu yokk mu ne nag képp ku def lii def nga mooy mooy yàlla ah ci li nga def najis boobu mais bu dee ne à condition da nga koo waaw parce ñoom dañ naan bu dee waaj a xamu ko nag dafa ñëw rek def loolu mais xamu ko am ñu ne non lan mooy xamu ko même bu ko xamul parce que yenn li loolu jarul ñuy am texte sariya ngir xam ne lii jaaduwul waaw loolu am nit kese moo ko tere quoi. waaw te képp kenn koo xam ne da nga ne woon place kooku di nga xam ne lii jaaduwul quoi parce que tooñ la dafa am yoo xam ne fitratallahi allati fatara an-nasa alayha dafa bi ñu borom bi dafa may principe yoo xam ne jarul dem école jarul def dara da ngay xam ne lii baaxul te koo dem képp koo ko bu dee ne xelam amul problème te tamit gaa yi influencé wuñu ko ni ñuy xalaate dina xam ne lii jaaduwul parce que ñëw quand fekk koo xam ne day jënd ni ñëw taxaw di présenté wu yow da ngay jënd dafa jënd di yokku naan man jënd naa ko ñu mën a lii la man yow nga wax lu ëpp loolu ngir waaj fay lu cher ba pare nga naan xaw ma woon ne sariya da koo tere waaye gars yi ne waaye waaye ma ne mu xamal ñu nga ko xam moo ci lépp day am bàkkaar waaw parce que dafa am ñoo xamante ne nii nit ki ci boppam xam na ko waaw teg ko soxlawul nag teg ko di ci ñëw quant à Imam ne bu dee xam na ko. tere bi ko sharia tere mu ne nag waaye wal bay'u jaa'iz li ñu soxal fii jaay moomu jàll na baax na man naa nekk du ko yàq nag mooy yàlla boo xam ne daa am ko may aji mooy na yàlla liñ bi mu defee loolu waaye ñoom loolu la ñuy wax daal ñële dañ naan ma ne tromper la naxaate la loolu ak xaraamam dafa leer nañu waaw waaw <laughs> wallaahu taala alam waaw kon eh, loolu noonu kon eh, mooy daal wax yi waaw li nga xam ne nag bon ci masala boobu an nahyu halil nahyu yaqtari fasadul manhi anhu leeral nañ ko sànk ni muy demee bu dee wasf la am melo wala lu jegeeg moom loolu eh, waa ji def na lu xaraam mbir mi mën naa jàll am nañu ne non waa ji day am xiyaar day mën a tànn bu ko neexee bu delloo ko bu ko gërëmee mu continuer continuer loolu am ñu ne non il mooy daay bi jaar na jàll na sauf que ko def am na bàkkaar waaye xool ñu amaana li gën a dëgër en bu dee sàmm lu gën a sàmm mooy ñi nga xam ne dañ ne loolu nañ dañ koy arrêté jaay moom baaxut mooy li gën a sàmm mais ci côté li gën a dëgër ci wàllu takkal mooy ne njaay mi jàll na waaye bu boobaa il faut waa ji am possibilité ne man nag bon li nga fayoon nag dafa ëpp bala lii nga daa waa ji delloo léegi nag imaam al-Xaafis wallahu ta'ala Ibn am na benn affaire bu mu fi wax bala ñuy pare fii mu ne nag euh, wa qayyada ibn Abd al-Barr wa ibn al-Arabi wa ibn Hazm at-tahrim bi an takuna ziyadatu al-mazkur fawqa thaman al-misk nga <laughs> euh, wax nañ la sànq ñee li ñu wax mu ne kanta al imam ki nga xamante ni mooy al imam ibn Abdul Barr al Andalusi waaye naka noonu ki nga xamante ne nii mooy mbokkam ma ak mbokkam mi di al imam ibn Hazm al Andalusi ñoom ñu ngi dëkkoon Andalusi waaye imaam Ibn Abdul Barr Maliki la wa ibnu al Arabi mbokkam ma ibnu al Arabi al Maliki wa ibnu Hazm ñoom ñëpp andalu lañ Andalusi Espagne lañ dëkk ñoom nag dañoo tënk ne ak taxriima xaraamal bi di am takuna ziyaada il faut que pour mbir mi nekk lu xaram najis il faut yokku gi waa ji li muy yokk moo xam dafa combine ak le commerçant wala bi il faut mu nekk loo xam ne day féete kaw. samanul mus fawqa mooy commerce bi moo xam ne nañ la rajo bi en général rajo cinq mille lay jar en tout cas marque Philips bii mu soxla cinq mille lay jar français léegi waa ji gis commerçant bi di ko jaay trois mille léegi waa ji taxaw ne gis ku koy bëgg jënd trois mille di ko commerçant bi jaay moom mu ne bëgg mën na ci cinq mille waa ji non man na ci 4000 waa ji ne 5000 moom gisee waa ji ne 5000 te xam loolu lay jàpp mu arrêté foofu waa ji jënd ko 5000 ndax loolu mooy prix wu rajo bi ñu ne bu dee loolu la il faut condition kaw li nga xam ne mooy en général prix wu marchandise boobu waaw moo tax mu ne qaala ibnu Abdul ibnu al-Arabi mu ne al imaam ibnu al-Arabi al-Maliki rahimahullah Abu Bakr nee léegi mu jox ko exemple yi ñu wax falaw anna rajulan ra'a sil'ata rajulin tubaax bi duuni qiimatihaa fa zaada fiihaa litantahiya ilaa qiimatihaa lam yakun naajisan aasiyan bal yu'jaru alaa zaalika bi niyyatihi waaw mooy li ñu wax léegi mu ne képp koo xam ne def nga lool gis waa ji di jaay marché bi dem moo xamante ne prix bi 5000 la woon. gaa yi bëgg ci mu nar ko jaay trois mille waa ji yokku ba mu nekk si mu ne kooku kenn du ko woowe naajis ku mooy yàlla bal li am ba des dañ koy fay ci loolu mu def ci yéenéem li nga xam ne moom la def ngir ñu bañ a nax commerçant bi mbokk nit mu ne imaamul xaam na xajar mu ne waqad waafaqahu te lii nag mu wax am nañu dëppoo moom ala zalika ci luy ba'dul mutaaxiriina min ash-shafi'i suñu mbokk yu shafi'i yu mujj yi am na ñoo xam ne ànd nañ ci wax mu ne waaye wa fiihi nazar am na les ci seet wax ci dëggul waaw ci biti nii man nga ne bon est ce lii lii lii lii mu ne loolu nag daa dëggul id lam tata'ayyan an-nasiha mu ne ndax loolu ràññeekuwul laaye biir ci fii an yuhima annahu yuridu shira moom ba ñëwee dafa dafa wane insinuer def loo xam ne day mel ni moom daa bëgg jënd wala min gharabihi alors que loolu nekk objectif bal gharaduhu li objectif an yazida ala man yuridu daa bëgg waa jënd mu yokk ak sara lu ëpp mimma yuridu an yashira bi lu ëpp lim ko bëgg a waaw bu boobaa mu ne loolu mënoon koo teg ne loolu dagan na parce que loolu ci buntu maslaha lay dugg mu ne di loolu loolu duggul ci buntu maslaha parce que moom dafa insinuer waa ji que ne day jënd alors que bëgg waaye ji nga jënd mu yokk lépp lool mu ne falal lilladi yuridu nasihata manduha an nasiha manduha an dhalika an yu'lima al-ba'i'a bi anna qiimata sil'ati ak sil'ataka wala qiimata sil'atika akthara min dhalik mu ne bu dee ku bëgg laay biir la mais ñëwal ci commerçant bi nga wax ko lu leer ne ko boo xam ne bu ñu bu ñu sopp la ko sharia nangu mooy ñëwal ci commerçant bi xamal ne ko yow gis naa sa prix yi nga affiché nii mais affaire de pneu nii ah wan ko bu dee téléphone nga yor wan ko prix yi ci marché bi li muy jaay wala boog ci euh, même sur internet li muy jaay te ëpp na moom li mu ko nar a jaayee voilà mu ne defal lool mu ne te summa ginnaaw gi rek même bu ko waxee loolu huwa bi ixtiyaarihi ba'da zalik commerçant bi mooy seet bu ko neexee mu ne waaw xam naa ko mais man naa bëgg jaay mu ne kon wa yahtamilu an la yata'ayyana alayhi i'lamuhu te sax dem di ko xamal loolu sax loolu sax li dina yenu mooy loolu daa ràññeeku bi daalika hatta yasaluhu lu dul commerçant bi laaj ko ñëw na diw yow yaakaar nga ne sama kii bi dama ko bëgg a prix yi xam nga jàpp man de cinq mille laa ko bëgg a jaay est-ce jàpp nga ne loolu mooy prix waaw kay mu ne bu boobaa foofu lay ràññee ko mais pas moom mu def di ko wax mu ne lu tax hadis bi nga xam ne mooy ñëw yonent bi saa saam dana da'u naasa yarzuqu Allahu ba'dahum min ba'd ba'dahum waaw fa ida stansaha ahadukum axaa falyansax waaw mu ne ndax xadiis bi nga xam ne Imaamul Buxaari da ko cee teg waaw yonent bi alayhi salaam ne da'u waaw moo tax mu doon tere su dëkk ci dëkk bi di jaayal benn waay bu jóge ca kaw ba ñëw indi marchandise am jaay muy bañ nga dem talaqi rukbaan dem dabi commerçant yooyu ñëw ne leen yaa leen di jaayam yeneen saa sa ne déedéet daaw naa sa bàyyi leen nit ñi daaw naa sa bàyyi leen nit ñi yarzuqullah borom bi di wërsëg allah yarzuqullah borom bi di wërsëgal ba'dahum lenn li min ba'd ñeneen waaw mais xawaay liñ ko bëgg a jaay da koo gërëm kenn forcé moo ko gërëm. te nit di jënd marchandise dërëm ñëw jaay ko euh, euh, jërë ko ñaar dërëm jaay ko dërëm en général di def loolu mooy bu ñëwee ba gërëm ne lii la koy jaayee fekk na ne loolu la gërëm kon bàyyi leen nit ñi bul ñëw naan ko yow li nga bëgg a jaayee mbir mi dafa tuuti aywa yokkal voilà mu ne loolu mooy wane ne kon waaye mu teg ne waaye buñ la ñaanee buñ la laajee conseil nga conseil sa mbokk bu la laajee conseil mooy la waa dégg man de affaire yi lii de dama ko jël dama koo dañ ma ko may mais yow bëggoon ko jaay waaw kay jàpp nga ne lan lay jaar prix bi lan la wax bu boobaa fal yan sax na ko jox na ko wax na ko laaj lay biir ci wax ñu koy wax ne ko nag prix bi lii la voilà loolu mais bu mu ñëw fekk waa ji affiché prix am ku ñëw di jënd nga naan mbir mi daa tuuti nga yokk bu boobaa dugg nga ci tere gi te loolu mooy dëgg wallahu ta'ala a'lam kon xadiis naa lu am am solo léegi bon am na loo xam ne sax ñun dafa gudd ko <laughs> mooy ana lëkkaaleem ak suñu bunt bi ñu ne la mais leer na waaw leer na baabu nahyi anil ghish wal xidaa parce que ki nga xam ne an najish façon comme li imam Ibn Abi Yawka wax moo ci nekk waaw an naa gis moom de toute façon li muy nekk loo xamante ne nii akilu riba la xaa in ka la waaw parce que loolu lor la waaw baabu nahyi anil ghish wal xidaa kon loolu leer na bul nax nit ñi waaw di ñi da ngaa dara alors que bëggoo ko ngir ñoom ñu fay lu gën a soor loolu dafa xaraam wallahu ta'ala a'lam kon ñu yem bii di ñëw ñaari xadiis ñu def ñu tëj sax complètement suñu chapitre bi suñu buntu bi non suñu tome